mu ngi tuddoon Utbat ibn Ghazwan ibn Jaabirin ibn Wuhayb abu Ghazwan al-Maazini xaliifu bani Abdi Shams radiyallahu taala anhu wa ardaah loolu la tuddoon muy Utba di doomi Ghazwan Ghazwan di doomi Jaabir Jaabir di doomi Wuhayb dàkkantalam moo nekkoon Abu Ghazwan al nekkoon xaliifu di ki nga xam ni allié la woon dafa amoon alliance ak waa Bani Abdi Shams mooy ak ñoom ak waa Bani Nawfal ibn Abdi Manaaf ñoom ñooñu la ndax ñoo bokk maam benn maam muy euh, abdi manaaf ak abdi abdi shams mi nga xam ne mooy baayu ñan abu sufyaan ibn harbin ibn moom abu sufyaan ibn harb harb boobu ko leen juróom moo doon abdi shams bokkoon ci waa quraysh ñooñ la amaloon alliance moom nag seydina kon dàkkanta la moo doon abu ghazwan di utba di doomi ku ñuy wax Ghazwan ibn Jaabir moom Seydina Utba bokk na ci ñi nga xam ne ñoo jëkk a dugg ci lislaam ñi njëkk dugg ci lislaam bokk na ci moom Seydina Utba ibn Ghazwan radiyallahu taala anhu wa arda ne noonu la ko imaamu Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi daal di solo jële ko ci Seydina euh, Utbat ibn Ghazwan radiyallahu taala anhu wa ardaahu mu ne walaqad ci xutba bu gudd bu mu defoon euh, boo xam ne da ko xutba woon moom Seydina Utbat ibn Ghazwan mu ne walaqad ra'aytuni saabi'a sab'atin ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ma lana ta'aamun illa waraqu shajar hatta qaraxat ashdaaquna faltaqattu burdatan fa shaqaqtuha bayni wa bayna Sa'd ibn Malik fattazartu bi nisfiha wattazara Sa'dun bi nisfiha Allahu akbar kon Seydina Uqba Utba ibn Ut Utba ibn Ghazwan radiyallahu taala anhu kon ci xadis boobu mu ne wala walaqad ra'aytuni saabi'a sab'atin ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne man de gis naa sama bopp war wan bokk na ci njëkk dugg ci lislaam ba ñuy doon def ñi njëkk dugg ci lislaam defuñu ko boolewuñu ko ci woon dañ koo tuddul woon mais tekkiwul woon ne ku ñu tuddul woon rek bokkoo ci njëkk tuub boobu ñi ci gën a siiw ñoom lañ jëloon ñoom Abdullah ibn Mas'ud ñoom Seydina Abu Bakr Seydina Ali ibn Abi Talib ak ñooñu comme ni ko gise woon mais moom mii ak ñi nga xam ne ñoo doon wax ne ñoom ñoo ñu njëkk a dugg ci lislaam euh, gisoon nañ ci ñu bari ñoom Seydina Abu Zar ak ñooñ moom tamit bokk na ci ñi nga xam ne nee na moom Seydina Utba ibn Ghazwan al-Mazini radiyallahu anhu mu ne man de gis naa sama bopp bi may dugg ci lislaam ma nekk saabia saba maay septième nit ku dugg ci lislaam eh, ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndaw yàlla li loolu waxoon nañu ku nekk li nga xam rek nga wax te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jamono jooju nekkuloon ku tuub rekk mu ne la am na fukk ak juróomi nit yu tuub wala diw ak diw ak diw diw tuub na ki nga xam ne moom la ci waxoon loolu te mu laajoon ko mooy ba mu ko ko laajee daf ko wax ne ko moom moo taxit ne ko moom ak Seydina Abu Bakar ñooy ñi nekk ci diine ji mais loolu wax nañ la ne amaana te dafa am yeneen riwaay yuy wane ne ba mu koy laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ndax dafa am benn riwaay mu ne ci Ukaz lañ daje ci marché boobu te Seydina Abu Bakar ak Seydina bilaa la fa newoon moom alayhi salaatu salaam mu ne ñoom ñaar moom ak seydna abu bakar ak seydna bilaal abdun wa ñooy ñi nga xamante ne nii ñoo dugg ci diine ji ah, kii nag kon ku nekk li nga xamoon rek ba nga duggee ñi nga gis jàpp ne ñi ñoo la jiitu xamoo ñeneen ñi nga ne yow yaay kon nombre tel moo tax mu ne wala qad ra'aytu gis naa sama bopp man Utbat ibn Ghazwan radiyallahu anhu saabia saba may septième ku dugg ci lislaam maa rasulillah ànd ak ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa mu ne nag di décrire dund yu metti yañ doon dund te ñu jotoon ko gis mu ne maa lanaa taamun illaa waraqu shajar amuñu woon lu ñu lekk toppoon tolloon nañ ci tumuraanke ak tamit dund gu metti tolloon nañ ci ci benn niveau boo xam ne amuñ woon maalanaa ta'amun amuñ woon dara lu ñuy lekk illaa waraqu shajar lu dul xobi garab yi allahu akbar waaw oh. mooy ne gis nga lislaam noon la woon ñii seen diini taxoon na ñu nekkoon ci condition yoo xam ne du pomme de terre lañuy lekk du pat du fruit du dara waaye li ñu trouve daal mooy xobi garab yi lañu doon lekk moo tax mu ne ma lana ta'amun amuñoon luñ lekk illaa waraqu shajar lu dul xobi garab yi mu ne moom lañ doon jàpp ba gis nga suñu suñu bul yi seen put yi dafa mujj xatta xaraxat ashdaquna allahu akbar nee na dafa dem ba gis nga suñu put yi dafa mujj di metti mel ni euh, xam nga booy mel ni ru dagg xam nga xobi garab bu dee liñ koy wann di ko wann day bari day def góom mu def ay ay góom ci seen put yi muy jaar di traverse waaw akbar oesophage bi oesophage bi daal di am problème am fa ay góom ndax garab yi nga xam ne ñoo fay jaar te noonu lañ mënoon def ngir mën a survivre dañ ko doon wann mu ne noonu lañ nee woon nee na benn bés faltaqattu burdatan ma daldi for benn burda benn màntu boo xamante ne nii nee na fa shaqaqtuha bayni wa bayna Sa'd ibn Malik nee na ma daldi koy dagg jël burda boobu ma for daldi koy dagg ngir am lu ma làmbaayoo man ak kan Sa'd ibn Malik di Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa arda nee na ba ma ko defee fattazartu bi nisfiha wattazara saadun bi nisfiha ñu dagg ko ci digg bi seydina saad ibn man di utbat ibn ghazwan ma daal di jël benn eh, moitié bi daal di koy làmbaayoo seydina saad ibn malik di saad abi waqaas radiyallahu anhu daal di jël làmbaayoo beneen bi nga xam ne moo ci des ah kon loolu mooy li nga xam ne pour wan ne moom kon seydina Utba ibn Ghazwan radiyallahu taala anhu bokk na ci ñi nga xamante ne ni ñu njëkk a dugg ci lislaam nee na moom mooy septième bi ci dugg euh, kon loolu la wax muy dure condition de vie yi nag moom dañ nee woon te gisoon nañ ko gidoon na takkarnaase ci xisaar bi ci embargo bi comme ni nga xam ne noonu lañ gisa woon xadiisu seydina Saad ibn Malik bi di seydina Saad ibn abi waqaas mi foroon der ba doon tuur ndox dégg lu naan ko di dal ci loo xam ne daal mu xam ne lii ab der la nee na ma jël ko daal di koy xoos daal di koy lakk daal di koy baxal daal di koy naan daal di ciy dëgër ñetti fan ma daal di ciy kii noonu lañ doon lekk kon moom Seydina Utba ibn Ghazwan radiyallahu ta'ala ginnaaw loolu bokkoon na ci ñi demoon Habasha gàddaayu Éthiopie gi demoon na moom Seydina Utba ah, radiyallahu taala wa arda bi gàddaay gi amee mu daldi def comme niñ ko gise woon mooy ba nit ñiy jóge màkkay ñëw moom amul woon nu mu ñëwee ndax bul fàtte ne xaliif la mooy moom dafa ñëw màkka nekk fa doxandéem daldi dugg alliance ak waa bani Abd Shams bi nga xamante ne nag loolu am na kon nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy say njaatige te ñoo ñu ci ëpp ay yéeféer lañu woon euh, bokkoon tamit ñi nga xam ne ñu tar lañ woon ci jullit ñi ba taxoon mënul a génn dem mu daldi jël occasion bàyyi ba nga xam ne yéeféer yi ci lañu doon dem di daje jullit ñi nga xam ne ba leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónnee Seydina Ubayda ibn al-Haaris ci premier sariya selon waxu euh, Seydina imaam Ibn Ishaq bu yonent mi alayhi salaatu salaam armée bu mu yónni te demul ñu daal bañ demee foofu xeex amul léegi Seydina Utba Ibn Ghazwan naka noonu Seydina al-Miqdaad Ibn Amr ñu daal di profité jóge ci yéefar yi daw si ñëw ci julli ñi ndax ñoom wa kaana muslimayn comme lu imaam Ibn Ishaq wax ay jullit lañu woon kon noonu la ñëwee moom Seydina Utba ibn Ghazwan noonu la ñëwee euh, foofu di makkatal muka euh, madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom nag fekke na badar waaye non seulement badar waaye shahidal mashahida kullaha allahu akbar non seulement fekke xeexu badar xare badar waaye amul benn xare bu yonent bi alayhi xare lu dul seydina Utbat ibn Ghazwan mu ngi woon ci wetam ndaw jaloore radiyallahu taala anhu wa ardaa moom nag jamono yooyu ci xare yooyu dafa amoon benn spécialité moom muy ci ñi nga xam ne ñoo doon sànnikatu flèche yu ay yi ak arc yooyu ak xeej yi moom ci ñooñu la bokkoon ci ñi doon woowe ar rumaat moom ci la bokkoon nga xam ne ñoom bu doon tey dañ naan ñooy les snipers ci langage tey sniper mooy ñi nga xam ne ñoom seen spécialité mooy tirer ci ci ci ci militaire yi ñu naan un sniper wala waa ju mën a jame nii sax ñu jekki rek am kuy rey dañ naan benn sniper daal mooy loolu moom moom ci xare yi moom tirer moom moo doon spécialité am te kat yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne alaa innal quwwata rammi alaa innal quwwata rammi alaa innal quwwata rammi allahu akbar mu ne woon alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen xamu leen ne alquwa force xeex dëgg force ku la ko gina a man moo la moo la man ci xeex mooy arram yu ku la dàq di tii di cible te du te du mooy cible li muy cible kooku moo lay raw bu dee ne missile bu ñu tiire mu dal objectif bi atteindre objectif bi ñu bëgg kooku moom ay cartouche du yàqu ci àll bi du ko fëgg muy jaar gauche ak kii te loolu ku la gën gën laa baax le kooku même bu la gënee néewi arme mooy tane ki nga xam ne moom manul loolu moo tax mu ne alaa waawee yëgu ngeen ma yëgal leen alqow wala force ar ram yu mooy sànni moom nag dafa bokkoon loolu mooy li nga xam ne mooy spécialité am te bokk na tamit ñi nga xam ne ci umara yi lañ bokkoon chef yi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu wasalaam chef de guerre yi nga xam ne yu mag lañ woon moom Seydina Utba ibn Ghazwan te ginnaaw dundu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jamonoy Seydina Umar ibn al bokk nañ moom Seydina Utba ibn Ghazwan ñi nga xam ne ñoo ubbi euh, fële waxoon nañ la Sa'd ibn Abi Waqqas moo jiite woon foofu Iran ay Irak yooyu yëpp ñoom ñii bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko ubbi te moom ci boppam xam nga waxoon nañ la Seydina Saad moo defar ba kii Basra mais moom mii ci boppam di Seydina Utba ibn Ghazwan radiyallahu anhu mooy ki plan wu Basra moom moo ko def plan bi moom mooy ki nga xam ne mooy Utba ibn Ghazwan mooy ki nga xam ne moo def kartu Basra moom moo ko def bañ tëral daal di teg dëkk bi daal di koy euh, tabax te gis nga malgré lool euh, ñoo dëddu woon àddina moo def lool de waaye ba mu koy def utul suuf sa ca gën a baax fa gën a mu tabaxal ko boppam kër ga këram déedéet wala mi yab ni bihaa dafa waxu woon sax benn kër loolu imaam boo demee ci usdul gaaba dinga ko fa fekk ak imaam ibn Sa'd na ko noonu boo demee ci al isti'ab bu imaam ibn abdil bar al andalusi diñ fa fekk wax jooju euh, kon moom mooy ki nga xam ne basra basra gi ngay dégg basora moom mooy ki nga xam ne moo ko moo ko moo ko natt ndax buñ ne Sa'd ibn Malik di naa Sa'd ibn euh, Abi Waqqas moo ko def mooy moo jiite woon armée bi moo doon moo jiite woon kii bi moo tax comme niñ naan le président moo ko def mais président bi est-ce que moom moo tabax autoroute bi déedéet am na koo xam ne moo doon chef de projet bi wala architect bi wala mooy équivalent wu architecte bi moo doon Utba ibn Ghazwan al-Mazini radiyallahu taala anhu wa arda ginnaaw gi nag euh, bi ñu ubbee foofu Seydina Umar ibn al da ko fa bàyyi woon mu nekk ki nga xam ne moo euh, newoon foofu ji Basra bi nga xam ne nag fa la fa nekk waaye moom amul woon mooy ne nekkam foofu déggoowuloon ak Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu wa euh, ci noonu fi la ñëw ci ci Seydina Umar ibn al-Khattab doon ko ko wax waxoon ko ko Seydina Umar doon ko bind di ko wax Seydina Umar ibn al-Khattab daal di koy woo ne ko ngir mu ñëw fa euh, mu daal di fay ñëw moom nag bi mu nee Basra foofu noonu bokkoon na ñi nga xam ne ci boroom discours yu mag yi la bokkoon ku éloquent la woon te nekkoon nit koo xam ne tamit ku ragaloon ak yàlla ci ay discours ak xutba yi nga xam ne moom la doon def ba xadiis biñ naaw sànk te ne imaam muslim moo ko soloo moom bi mu naan wala qad ra'aytu nii sab'a sab'a ma rasulillah sallallahu alayhi gis naa sama bopp ma ne woon septième personne bu dugg ci lislaam ak yonent mi alayhi salaatu wasalaam lool ci xutba la woon bokk na ci xutba boobu lim doon wax naan alaa inna dunya qad aadanat bi sarmin wa wallat xida walam yabqa minha illa subaabatun ka subaabatil ina wa innakum fi daarin tantaqiluuna anha fantaqilu bi xayri ma bi xadratikum doon na wax ci biir xutba boobu naan ah yëg leen ne àddina bi de moom de wone na ginnaaw ni mu ñëwee rek noonu la wane waat ginnaaw ni mu gën gaawe mooy àddina yàggut la la bëgg a wax àddina yàggut wakam euh, euh, ñaata nit nga gis ñaata peuple nga gis nga xam ne ñoom ñépp mujj nañu nekk ci ñoo xam ne dañ leen di nettali waaye nekkatuñ ñuy nettali mooy seeni mbir weesu na te amoon na ay jamono ñépp foogoon ni ñi amaana duñu fi jóge l'empire romain l'empire perse waaye bu yàggul ay URSS ay yooyu yëpp ngay gis waaye tamit ci biir nit ñi nit ku nekk rek xam nga ñoo xamante ni nii xamoon nga leen dundatuñu ci ñoo xam ne jàppoon nga ne yow fi ñu toll ci daraja walla am am amaana seen seenu àpp jotagul waaye ñoom ñépp ñu daldi dellu ci suuf dellu ci ki nga xam ne mooy àllaamul xuyub moo tax mu ne ah alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa waawee yëg leen ne àddina bi kat dafa gaaw ni mu ñëwee noonu rek noonu la wanewaat ginnaaw te nag desul ci àddina bi li fi des ñun ñii ñu nekkandi fi du dund dafa mel ne rek nit koo xam ne dafa naan ba lu tuuti des ci li des noonu ñu war koo àggale ci am ndab ci kaas boo naan mu ne presque looloo des ci àddina bi mooy nit ku màndi ba desel desit jooju ca des presque àddina bi noonu la looloo fi def de ah kon nag mu ne comme que mbir mi demee na noonu ci biir xutba bi mu ne wa innakum kon nag yëg leen ne yéen fii daarin da ngeen a nekk ci kër goo xam ne tantaqiluuna anha kër gi da fi fiy toxoo jóge fi wallahi ku jàpp ne àddina moom fi ngay sax mooy nax nga sa bopp ndax fii foo jaar di nga fu jóge mu ne fi ngeen di toxoo jóge de kon nag fantaqiloo bi xayri ma bi hadratikum kon nag ah comme que am na mooy mbir la moo xam ne du jaas manu la ñàkk foo jaar danga fiy jóge foo jaar di nga fi jóge éternité amul gêne de longévité amul foo jaar di nga mu ne nag comme que noonu la demee kon nag bu ngeen di toxu di dem di fi jóge war a dem dundu ga nga xam ne du jeex fantaqilu na ngeen toxu di dem bi xayri ma bi hadratikum li ne fii ci àddina bii bu ngeen di toxu seet leen gën ci àddina bi ngeen toxoog moom te loolu mooy lan mooy jëf ju baax bu ngeen di dee daal fexe leen ba bu ngeen di dem ngeen yóbbaale li gën lu ne fii mooy gëm yàlla tey jëf lu baax loolu bokk na ci li nga xam ne moom seydina Utbat ibn Ghazwan al-Mazini radiyallahu taala anhu moom la doon wax bi nga xam ne nag kon ci li ñëw ci seydina Omar doon ko bi nga xam ne ci la ko doon bind di ko wax ne moom déggoowul ak ki nga xam ne moo jiite dëkk bi di seydina Sa'd ibn Abi euh, Waqqas moom côté moom Basra la jiite woon waaye foofu noonu yépp seydina Sa'd moo ko jiite woon radiyallahu taala anhuma seydna omar daal di koy woolu mu ñëw bi mu ñëwee mu waxtaan ak moom ne ko waaye nangulu ko lim ko ne noo man doot foofu dootuma fa dem mu ne ko déedéet seydna omar ibn al-Khattab ne ko demal rek bi nga xam ne moom nag mu ne ko a ah, fa wallahi la arji'u ila al basra abadan ah wax nga ma ma dem man nag ñëw di wax ne ko man nag bëggatumaa dem basra wallahi maa ngi ñaan ci yàlla këne dootuma fa dellu ba faw ba mukk mukk dootuma fa dellu Seydina Omar daal di bañ ne ko déedéet léegi waaye comme que jullit moom ndigal lay topp mooy ne bëggulu faa dem mais comme que sa kilifa neenal di nga dem dangay dem lii lii lañu bokk na ci li nga xam ne moom la jiilu saxaaba daal di woon rawe radiyallahu anhu rawe suñu jamono yi ak suñu nit yi après ñi ñëw ndax dégg ndigal yombu leen ndax jàpp nañ ni ñoom ndigal mooy loo xam ne dafa ànd ak seen bakkan wala loo xam ne dafa fekkoon mu neex leen ñoom bu dul loolu tuddewuñ ko ndigal dañ naan damay jéem a forcer wala non pourtant ñëw na ba waat di wax Seydina Omar ne ko fa wallahi maa ngi waat ci yàlla que ne man duma ma delluwaat Basra mais fa aba Umar wa radda Seydina Umar bañal koloon ko déedéet di nga dellu ndax daa am loo fa war a loo war a liggéeyal te nag il nga dem lii boo demee ci imaam Ibn Saad radiyallahu taala anhu daal dina koy solo am na nag ci biir xadiisu imaam Ibn Saad bi loo xamante ni partie boo xam ne imaam al yi solo na ko même bu dee ne jaarul ci Seydina Utba Ibn Ghazwan radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bi kon loolu la Seydina Omar ne ko di nga dem pourtant waat na de mais mu dem waaye nag li sëy yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon nijaayu Seydina Anas Anas Nadr radiyallahu taala anhu ne am na ci nitu jaamu yàlla yi ñoo xam ne lu ñu waatal yàlla buur yàlla defal leen waat jooju waaw yoo xam ne moom la doon wax naan rubba ash'atha aghbara dhi timrayni baaliyayn law aqsama ala allahi la abarra allahu akbar sayyidina yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne bariwaana nit ñoo xam ne am na ci riwaaya benn riwaaya mu ne madfu'un anil abwaab wala bil abwaab waa joo xam ne mu ne bariwaana nit ñoo nit koo xam ne rubba ash'atha koo xam ne dafa pënd poussière bopp bi karaw gi jaxasoo poussière ba gaa yi ñenn ñi sax buñ ko xoolee dañu jàpp ne kii ab dof la wala waale joo xam ne moom moom tekkiwul dara mun a rubbaaka bari ash'asa ñoo xam ne dañoo pënd seen karaw yi boog dafa jaxasoo axbara ñu poussière di timray ni yor ñaari liñ naan ñaari yére rek yoo xam ne presque ñenn ñi sax tem ñu ne lii moom ay daggit la du yére dara ndax tellement dagg yi nga xam yére yoo xam ne en lambeau lañ nekk daggaatoo fu ne mu am ñaar rek yu seen koo xamante ni nii law sama waat naa ne man alayhi salaatu wasalaam bu lu mu wax boroomam daal di giñ lu mu giñ buur yàlla defal ko loolu moom mii nag ci ñooñu la woon naa Utba ibn Ghazwan moo tax bi mu waatee lool Seydina Umar ibn al-Khattab ne ko waaye nag di nga dem mu dem waaye famata bi tariq ci yoon wi laata muy àgg basra fa la génn àddina nga gis ne waat gi mu waat ne fa wallahi maa ngi waat ci yàlla laa arji'u ilal basrati abadan duma dellu basra mukk mukk suñu boroom daal koy nangul waxam jooju ak waatam googu defal ko loolu nga xam ne mu ngi ci ndigal di topp ndigalu xalifa bi radiyallahu anhu mi ne ko di nga dellu quand même muy dellu waaye waat gam waatoon ne du fa dugg mooy comme que ci ndigal la ne suñu boroom daal di koy tawféexal defal ko li mu waxoon mu am te pourtant mu ngi woon ci ndigal yi nga xam ne mooy ndigalu Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa arda bi mu génnee àddina noon nag ci yoon wi am benn jaamam boo xam ne li nga xam ne moom la amoon ci bagage te yeboon ko di dem euh, génn àddina mu jaamam boobu daal di dëpp bagage yooyu daal di koy indi seydna Omar ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom nag euh, bi muy génn àddina noonu euh, mu ngi génn àddina lan kon ci xilaafa seydna Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa lan 15 am na nag ñeneen ñu ne Euh, l'an kii la génn àddina l'an 17 wallahu taala alam ay dhalika kan ana ñaari dat yooy lan moo ci nekkoon ndax ñi ne 17 dañ ne boobu moom sens contraire bi la Basra la doon jóge di ñëw Madina daal di génn àddina l'an 17 waaye bi dëppook riwaaye bële mooy ne du loolu Medina la doon jóge ala saakini afdalu salaatu wassalaam ci ndigalu alxalifatu rachid thani xulafa rachidin alfaaruqu omar bnu alxataab radiallahu taala anhu wa arda ci la génn àddina ci yoon wi muy dem basra moom seydina utbat bnu ghazwan ci l'an 15 après gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te mu ngi amoon 57 ans <coughs> la amoon moom radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwaahu